léegi lekk laaj est lu ñu xaraamal la wala déet ah loolu dañ naan la euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañu dëppoo nañu dans leur plus grande majorité këne lekk laaj lu dagan la que lekk laaj lu dagan la lan moo tax ndax këne mbir mi leer na këne yonent mi alayhi salaam ci boppam moo ne bañ ko nee ndax xaraam na mu ne xaraamul ndax man unaaji man laa tunaaji beneen bi mu ne fa innal malaaikata tata'adha mimma yata'adha min aadam ibnu aadam wala al ins kon mu ne ndax man damay déeyaale ki nga xam ne yéen du ngeen déeyaale moom keneen beneen bi mu ne këne malaaka yi dañuy loru ci li nga xamante ne nii mooy nit ñi lañ ciy loru ah, bi gën leer moom mooy biñ la mujjee wax sànq bim ko teree nit ñi naan xurrimat xurrimat mu woolu nit ñi daal di defub discours ayyuhan naas laysa bi tahrimu ma ahalla allahu bi walakinaha shajaratan akrahu rihaha dafa xaraam dafa xaraam mu ne déet nit ñi man awma prérogative di tere lu yàlla daganal lu ma daganal kon dañuy xam ne kon dagan na dagan na ndax bu daganul woon du ne ku ko lekkati bu leen jege jàkka ji kon dañu gis ne kon tere gi kon kon lam tere woon xaybar noonu ah kon ndeketi affaire bi mooy booy ñëw ci jàkka yi booy ñëw ci jàkka yi lañuy tere loolu ndax lan mooy xet gi day lor malaaka yi mais tamit day lor ña ngay jullee doon am na loolu moom la jamaahirul ulama yarhamukallah daal di wax am na nag comme imam ibn daqiq al-Aid rahmatullah alayhi moom dafa dafa toxal ne ci waa ne waa zahiriya yi ñoom wala ñenn ci ñoom que dañuy xaraamal lekk laaj teg ko ci xadiis bi ak la fait que yonent mi aleyhi ko lekk bu mu jege suñu jàkka yi te julli comme que zahire yi loolu foog naa gisoon nañ ko si gisoon nañ ko salaatul jamaa salaatul jamaa fardiyatu salaatul jamaa hal salaatul jamaa fardu am masalaam est-ce que julli li nga xam ne mooy julli mbooloo farata la wala déet loolu gisoon nañu ko te loolu gisoon nañ ne par exemple ku mel ni zahiri yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne loolu farata la julli julli mbooloo farata la julli ci jàkka yi d'une manière générale loolu farata la mbooloo ci boppam mooy farata waaw léegi comme que ñoom préalable boobu que julli ji mooy yow ñu jàkk nga julli mbooloo mooy farata nekk sa kër ñuy ñuy noddu saa su ne wala nga toog. ndax même xanbali yi gis nañ ma euh, kii wu xanbali yi xanbali yi ñoom zahiri yi ñoo niroo mais zahiri yi ñoo gën a poussé ci affaire boobu ndax julli mbooloo xanbali yi rahmatullah ñoom li gën dëgër mooy ne du ne rek ci jàkka ji kese nga ko man a def mais ñoom lii farata gi mooy ñu def ko ci mbooloo voilà ngeen nekk mbooloo en tout cas ngeen nekk mbooloo léegi rek zahiri yi imam ibnu daqiq al-Aid léegi mooy masala yi loolu la mooy da ndax affaire yi suite logique la dafa am ku nekk dafa am ay nooy doxe moo tax xam usul yi baax usul yi muy cosaani ku nekk boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi fi ñuy teg seeni wax ndax loolu mooy mën na la yóbbu nga dem ci masalaam njàpp fekk fa loolu mais comme que usul la mais day dox ba ci maskalaam azakaak masalaam miiraas ak lépp la nga fekkoon ca njàpp ñu ñu taxoon ñuy wax yenn yi day day répercuté wu ba foofu ndax loolu la mooy base bi ci lañu basé wu seen wax yi léegi moom mu ne lenn ci zaahiriye yi wala zaahiriye yi wala lenn ci ñoom dañoo xaraamal lekk laaj teg ko fan kële julli mbooloo farata la te comme que yonent bi alayhi salaam Euh, nee na ku lekk laaj bu fi ñëw kon mooy ku lekk laaj day tax yow li nekk farata ci yow doo ko def muy julli si ci mbooloo yi hein est-ce que comprendre nga mbir mi te loolu day dugg ci ma la yatimul waajibu illa bi yi huwa waajib day dugg ci règle bi naan maa laa yatimmul waajibu illaa bihi fa huwa waajib lépp loo xamante ni li nga xam ne farata la du mat mooy doo ko mën a dikke doo ko mën a def lu dul loolu xew fa huwa waajib loolu day nekk farata nga def ko waaw comme masalan julli ji ci jàkka ji julli ji àjjuma farata la wala déet farata la léegi dox bi ngay dox pour dem ci jàkka ji wala oto bi ngay jël mu yóbbu la ci jàkka ji ngir nga mën a julli àjjuma loolu day nekk farata amul noo dama ci am coono nag noonu ndax maa laa yatimul waajibu illaa bihi fa huwa waajib li nga xamante ne li nga xam ne farata la ci yow du mat lu dul nga def loolu loolu noonu day mujj nekk farata voilà mooy comme njàpp njàpp farata la wala waaw léegi mooy non mais man nag ndoxum kon comme que farata la mooy foog nga am ndox man manuma bu ma ñëwee ñu toog ñu ne no ndox mi léegi dañu privatiser ndox mi euh, gratuit la comme na mewoon senegal ay jamono léegi nag bon euh, paan fukki dërëm walla yu mel noon yow manoo ne non man nag loolu dafa dafa cher ci man quoi fekk yaa ngi koy man par la kooku dañ naan la jënd ndox jënd ndox moom te du la gaañ da nga koy par la ngir nga mën a accéder li nga xam ne farata la ci yow ndax lan maa laa yatimmul waajibu illaa bihi fa huwa waajib li nga xamante ne nii farata la du mat lu dul ci loolu loolu day mujj nekk farat kon looloo tax kii nag règle boobu moo tax ra ci waxu imam ibn daqiq al-aid pour dama la yoon nga xam logique u li tax mu ne kon zahiri loolu la ñu wax comme que julli farata la taa julli farataay julli jooju moom doo ko mën a jooxe lu dul conditions yi mat loo xam ne dañ ne ne boo ko defee bu fi ñëw bul ñëw ci li nga xam ne farata la ci moom kon loolu noonu tax di la di la di la nekk obstacle sa digganteeg nga def loolu day nekk loo xam ne bàyyi ko farata lay doon moo tax ñu ne kon lekk lool day xaraam loolu la imaam ibn daqiq al-Iid rahmatullah i daal di nettali voilà sauf que sauf que imaam ibn Hazm imaam ibn Hazm moom euh, euh, dafa wax lu contraire ak bi mooy xam nga imaam ibn Hazm moom ci ci ponkalu lan yi lañ ponkalu zahir bu dul woon moom sax ngir boobu fay ngiru zahir yey bu dul woon imaam Ibn Hazm fay na bu yàgg moo tax daanaka après imaam Daawud imaam Daawud imaam Daawud imaam Daawud az-Zahiri rahmatullah alayhi dëkkoon fële ca Iraq moom kii la nu tudd Daawud ibn Ali az-Zahiri rahmatullah alayhi moom ñoom imaam muslim yi ay contemporain lañ ak imaam al Buxaari yi ay contemporain lañ bokkoon nañ sëriñ sax imaam kii nu mu tudd Ishaq ibn Rahawey imaam Daawud taalibeem la woon te imaam Ishaq ibn Rahawey sëriñ ñoom imaam al Buxaari yi la woon waaw am na sax ñu ne moom moo tax mu bind saxiix bi moom imaam ibn Ishaq ibn Rahawey Ishaq ibn Rahawiya wala Rahawayh moom moomu ta imaam Daawud az-Zahiri ilimaanu Zahiriya yi moom taalibeem la woon voilà da mais ki gën tax nag ñu mujj xam ngir boobu mooy imaam Ibn Hazm az-Zahiri al-Andalusi imaam Ibn Hazm mi dëkkoon fii ci Espagne ki l'Andalousie moom moo gën a tax ñu daal di xam li nga xamante ne mooy euh, ngiiru Zahiriya yi sof ko moom dane te imaam Ibn Hazm xam nga ku nekk moo gën a xam ngiiram nag moo tax boroom xam-xam nu màgg màgg màgg di wax ci ngiiru keneen mais nga gis koo xam ne imaam la ca ngiir boobu ne noo nettali gi ñuy nettali ci suñu waa ngir du nii waxu kan la jàpp ah ki nga xam ne ngiiru boppam la te te kàngam la ci référence la fa. kooku bu nee wax ji ñun lii du suñu wax kooku lañuy ñuy jàppay waxam duñ ne nag boroom xam-xam bële wax amul ndax dane moom imaam ibnu daqiq al-Id lenn zahiri wala lenn ci ñoom mooy kon c'est sûr que bu waxee lool am na ñu ko doon wax ci zahiri yi sauf ko wax jooju dafa dëgërul te mënuñu leen ko askanaleel ndax loolu du seen mazhab ndax loolu daanaka loolu moom lu jar a xam la moo tax euh, bon bu ñuy wax ni naan mazhabu maalikee lii la ñu wax xanafiya lii lañuy wax c'est sûr dangay fekk ci téere yi seen téere yi nga gis ñoo xam ne dañuy wax lu contrer ak lool mais li nga xam ne mooy li gën a siiw moom la ñuy ubbee almashhur loolu la ñuy wax ñun mais waxuñu am na yoo xam ne imaam Abu Hanifa ci boppam du wax loolu xam nga ñu ngi doon gis lekk kii bi lekk euh, fas est ce que dagan na mais imaam Abu Hanifa ci boppam xam nga dañ doon xanafiya yi dañ ne lekk fas dafa xaraam mais imaam Ibn Hanifa ci boppam moom affaire bi karaahatu tanzih la ñenn ñi ne loolu la wax. këne moom mbir mi mooy da ko sib sib goo xam ne sibeel goo xam ne lu ñuy moytu la mais àggul ci xaraamal mais mais sauf que ngir bi ci boppam ñoom dañu def xaraam mais est-ce que xam nga waxuma la woon avis kii waxu imam Abu Hanifa bi parce que dañuy wax globalement li nga xam ne moom lañ jàpp léegi te loolu da koy gis imam bi day wax lii imam ñu ne imam Malik mooy lii la wax mais ngir bi waxul loolu bu boobaa ñun duñ ne duñ jël waxu imaam Malik ne mooy waxu ngiir bi non dañ naan mazhabul maliki de lii lañu wax même bu dee ne wax jooju wuute na ak li imaam Malik doon wax. voilà rahmatullah ala al kon loolu am solo la moo tax imaam Ibn Hazm eh, moom moom dafa wax lu leer que lekk li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy suum mooy laaj xalaal la lu dagan la voilà. mooy lu dagan la mais julli farata tamit julli mbooloo boog farata la ci ku nekk voilà kon loolu ah <laughs> tekkiwul ne kon zahiri yi que ne affaire bi day day day nekk ñoom dañ ne comme que loolu la rek comme comme raisonnement bi ñu joxe woon que léegi day xaraam non moom dafa ne mbir lu xalaal la voilà. sauf que dafa ay charte yoo xam ne nit ki da ko war a remplir ndax julli farata fara julli mbooloo farata la léegi li nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu la euh, tere gi nga xam ne moom la ko tere woon mooy nit ki bu nit ki day xam ne koo xam ne xamul woon ne moom euh, bon waxtu wi mooy mu fexe ko waa ji day xam que ne fii tere surtout loolu mooy koo xam ne moom bala moo lekk bala mu lekk ko jamono joo xam ne leer na ko ne après waxtu wi dina weesu te du ko te xet gi du deñ loolu noonu la loolu loolu kooku dina wax koo xam ne xam na ne waxtu wi day weesu laata xet gi deñ waaye xam nga léegi yu mel nii c'est simple à régler mooy ku fi lekk lii nit manoo ne man lekk naa ko mooy loolu la ku ko lekk dañ naan la yow yonent ma lay sarsam dane bul dem ci jàkka ji léegi nag li xaraam mooy nit koo xam ne dane ah comme que loolu la ngir bañ a julli ji àjjuma par exemple mu bàyyi ba àjjuma jiy jege mooy teg ay xiyal daal di lekk ci soble si cru cru cru voilà lekk jël ci soble soo xam da ko li noonu daggaate ko noonu daal di teg ay salaatam yéy ci lekk ci ba doyal ak ay ay laajam après bu ñu waxee mu ne non ndax dama lekk laaj quoi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ku ko lekk bul daje jege kooku mu ngi def lu xaram ndax ko ay xiyal lay teg te bu boobaa sax dañ naan ko léegi jëlal pâte dentifrice bi jëlal dant dentifrice bi nga daal di borosi ji te julli ji voilà léegi. Euh, kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu lekk laaj kon lekk laaj kañ lañ koy tere daa am fuñ ko teree mooy lekk ko rek dem ci jàkk ji bu lee leer na ne yow boo ko lekkee xet gi du deñ boo fay dem mais bu dee am nga loo ko dindee da nga koy dindi da nga koy dindi voilà ah. kon loolu lu lu lu lu am solo la léegi nag mu des beneen affaire mooy kon bu ñu xamee ne kon affaire bi te lool kon finalement dañuy gis ne kon boroom xam-xam yi kenn génnu ci ne kon lekk laaj lu dagan la sauf que d'accord nañ ne li yonent ma saa saam wax na ku ko lekk bul jege suñu jàkka yi voilà léegi ni ñuy def mooy bu dee yow am nga loo mën a dindee xet gi bu dee danga ko lekk am nga loo ko mën a dindee comme pâte dentifrice yi wala yooyu nga daan di borosu mu deñ kooku noonu lañ lay wax ka def. léegi nag am na beneen affaire ah léegi mooy est-ce que léegi lekk laaj moom dafa xaraamoon ci yonent ma saa saam dañ naan la déedéet ndax même bu dee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ ci naan moom gis na lay sa bii moo ko wax warul man awma prérogative an an uharrima maa ahallallahu bii may may may lan xaraamal loo xam ne buur yàlla moo ma ko daganal moo tax mu waxoon imaam Abu Ayyub al waxoon ko ko waxoon ne ba mu ko ne lan moo tax kon lekkoo ci ndax gisuma sa trace mu ne ko man astahi min malaa'ikatillah wa laysa bi muharram ci beneen riwaaya man dama dama ruus malaakaay borom bi subhaanahu wa waaye nekk lu ñu xaraamal te nee na man warul ci man may xaraamal loo xamante ne nii euh, mooy euh, euh, lépp loo xamante ne nii mooy may xaraamal loo xam ne bu yàlla dama koo daganal kon euh, am na ñeneen mais léegi beneen laaj bi mooy waa léegi kon lépp loo xam ne mooy laaj lañ gis ak soble ak kuraas mooy yooyu rek laaj ak soble léeg léegi euh, affaire bu mel noonu moom lépp loo xam ne xas noonu la xaw a mel moom est-ce que dañuy dugg comme waajoo xamante ni dafa tux ba pare dem ci jàkka ji loolu moom est-ce que kooku day dugg ci règle bi ndax buñ gisee li yonent ma ne saa saa wax fa innal malaa'ikata malaa'ikata tata'adha mimma yata'adha minhu ibn adam wala minhu al ins innal malaa'ika ndax malaaka yi dañuy loru ci li nga xam ne moom la nit ñi di lor ñu xam ne lan mooy tuux moom ni soble mel boo ko lekkee cru noonu moo tax ndax dina ñëw tamit ginnaawu li nga xam ne pardon may leen ma pardon jéggalu mooy sànq damaa wax nan ngay def kon pour mën a mën mucc ci loolu wax naa la genre par exemple pour boros bi loolu alternative la buy dindi lool boo ko lekkee ba pare ngir mën a julli ci ci mbooloo yi léegi am na beneen boo xam ne Seydina Abd Seydina Umar ibn al da ko doon wax loo xam ne noonu lañ koy def voilà mu ne fekk discours ba mu defoon moom Seydina Omar radiyallahu anhu daal di xutbal nit ñi bi mu nekkee xalifa mu ne leen ayyuhan naas taquluuna shajaratayni laa araahuma illaa tey mu ne leen nit ñi yéen a ngi lekk ñaari garab ñooy ñaari fruits yoo xam ne ci garab par garab gi ngay jàpp yi lekk mais mooy fruit yu garab googu yoo xam ne man de gisuma lu dul ne yu bon lañu hada al basala assuum maa ngi ci jublu li nga xam ne mooy soble ak laaj mu ne ndax laqad ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ida ida wajada riihahuma min rajuli fi l masjid amara bihi fa uxrija ila al baqi' faman akalahuma falyumithuma tabxan Seydina Umar ibn al-Khattab ne yéen nit ñi yéen a ngi lekk ñaari garab yoo xam ne gisuma lu dul yu bon lañ maa ngi ci jublu li nga xam ne mooy laaj soble ak laaj mu ne li tax ma wax lii mooy ndax gis naa alayhi salaatu wassalaam ku mu trouvé benn ci ñaari xet yi ci moom nit ci biir jàkka ji day digle ne lan nañ ko génne mu dem baqiya mooy na génn jàkka ji mu ne kon nag képp koo xam ne bë fa man akala huma mooy ku bëggatee lekk fal yu yumit huma tabxan mooy na leen tomb ah fayen kon yaasaal bam neex la boo ko defee ndax mooy day ray fal yumit huma na ray loolu ndax togg gi day ray xet googu nar cee nekk moo tax ki nga xam ne day lekk yaasa bu ñu togg yaasa kooku bokkul ak koo xam ne dafa jël soble si noonu rek daal di koy yëy moo tax mu ne fal yumit huma na leen ray laaj bekkii ji tab xan mooy na leen togg kon nit ki tamit noonu ngay def kon boo bëggee génn ci lii lépp mooy da ngay jël mbir mi nga daal di koy togg te sax man gaa yi ma xam lekkkat yi ñoom fayeen yeeg juufeen yi ñoom moom yaa ay yaasa yu baax ak i soos lañ ciy def ñoom sax di ko yëy noonu daanaka farataaluñu ko noonu waaw ñoom moom seen affaire baax na voilà loolu loolu laa naroon a fàtte kon après léegi nag wuñ mooy kon li Seydina Umar ibn al-Khattab te ku mel ni imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Mawsa al-Naysaburi indi na ko ci kitaabul masaajid boo fa demee di nga fa fekk mawa al-masaajid wa mawaadi'u as-salaa di nga fa fekk xadiis bi ñu la wax sànq bu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne fal ku ko lekk ci fal yumituhuma tabxan na nga ko na leen rey ku ko bëggatee lekk mooy xet gi da koy togg bu ko defee mu daal di deñ léegi bu ñu xamee lool kon ñu ngi fan. est-ce que dañuy mooy dañuy def qiyaas ci affaire boobu kene gis nañu soble la wax ak euh, laaj kene ko lool moom da ñépp d'accord nañ ku ko lekk bu mu ñëw ci jàkka yi fekk xet gi deñul bu xet gi deñee nag mooy kon al hukmu yaduru ma'a illati haythu daarat wujudan wa adaman atte day ànd ak li nga xamante ne mooy tax-tax bi cause bi taxoon atte bi bu fa cause ba jógee àtte bi dafay jóge bu fa cause ba nekkee nag àtte bi day ñëwaat comme que dañ la tere woon nga jege ci jàkka ji ndax lan ndax xetu laaj gi nga lekk walla soble gi nga lekk moo taxoon bu xet ga deñee kon àtte bi day tëb dafay jóge mooloo tax boo utiliser pâte dentifrice ci saasa wi ko lekkee léegi yow da ngay mën a dem léegi ci jàkka ji ndax lan al hukmu yaduuru ma'a illatihi haythu daarat wujudan wa adaman ndax atte day topp di wër wër loog li nga xamante ne mooy cause bi taxoon bu fi cause bi newee atte bi nefi bu fi atte bu fi cause bi jógee atte bi jóge fi xet di jóge na fi ndax bi nga utiliser pâte dentifrice dafa jeex dafa dem kon léegi atte ba tëb na demal nga julli ji léegi nag kon ñu ñëw ci li ñu waxoon sànq mooy est-ce que léegi dañ ciy boole lépp loo xamante ne nii dafa am xet goo xam ne day loraate ndax tak bokk na ci cause yu yonent bi alayhi fa inni yi man laa tunaaji man damay déeyaale ko déeyal fa innal malaa'ika ta'adda mimmaa yata'adda minhul ins ndax malaaka dañoo dañuy loru ci li nga xam ne nit ñi dañ ciy loru léegi kon est-ce que cigarette tuxkat moo xam bu dëgër bi la jël waaw est-ce tuxkatu yàmbaa wala tuxkatu Marlboro wala tuxkatu pon ñooñu noonu par exemple dañ naan leen yéen ku fi tuxati yooyu fekkat gi demul bul ñëw ci jàkk ji ak koo xamante loolu benn la ak koo xamante ne ni mooy ak koo xamante ne moom mooy bon sottiwul gémmiñ gi mu bàyyi noonu gémmiñ gi sàggana ko ba mu xeeñ xam nga ñee daa am lu ñu utiliser mais mu bàyyi ba gémmiñ gi xeeñ ba mu taxawee di wax ak yow daanaka kenn du ko mën a jege da am na nit ñu sàggane noonu te loolu bokkul dara ci sunna inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba buur yàlla dafa laab du nangu lu dul lu laab yonent mi sallallahu alayhi digal nit ñi ne bu dul woon lawlaan ashuqqa ala ummati la amartuhum bi siwaaki ma kulli wudu bu ma doon bu ma naru bañul woon a teg coono sama xeet bi de koronte kon dinaa leen digal ñuy soccu saa bu ànd ko bépp bu ñuy jàpp moo tax jullit dangay ngay yooyu nga gis fitra affaire fitra yi doon jàngal ay wat naanu yi xasu sharib daal di eh, wàññi taaye li nga xam ne mooy mooy dagg we ak yooyu noonu nga xam ne dafa bokk ci yi nga xam ne sunna yonent yi alayhimu salaam nga gis nit ñi niñ ko sàgganee léegi ay parfum soccu nga xam ne yow da koy def mu nekk cetu biir ba pare nekk loo xamante ni nga roy ci alayhi salaatu wassalaam te moo ëpp doole ñu bàyyi ko sàggane ko sàggane ko complètement ba ci lor jàmm yi waa léegi képp koo xam ne gémmiñam da koo bàyyi sàggan ba mu xeeñ est-ce que kooku dañ naan ko yawit oh yow bul dem ci jàkke yi wala koo xam ne dafa am góom boo xam ne dafa dem ba ba mel ni lu nëb di xeeñ est-ce que kooku dañ naan ko bul dem ci jàkke yi ak képp koo xam ne par exemple koo xam ne moom ci Euh, day liggéey ci yenn euh, yi nga xam ne xet yi day comme éboueur wala yu mel noonu ñooñu nga xam ne bu dee bu dee ne dafa taq affaire bi wala koo xam ne ci jën yi lay liggéey ba mbir yi mel ni lu nëpp xeeñ est-ce que kooku bu dee xet googu dañ naan ko yow bul ñëw ci jàkk ji loolu ainsi de suite ainsi de suite loolu loolu dafa am wuute dafa am ñoo xam ne dañu ne par exemple lu mel ni ay ñoom cigarette ak yooyu moom ñoom yàmbaa ak yooyu nga yooyu moom dañ ko ciy boole ndax lan ndax dañuy mën a xiyaas lan moo tax yonent ma la saa tere ku ñëw boo lekkee soble mooy xet gi ndax nee na malaaka yi dañuy loru ci li nga xam ne moom la doomu aadama yi loru comme que xetu soble gi moo leen lor mais xetu yàmbaa gi day lor doomu aadama yi kon dañuy xam ne kon day lor lan malaaka yi ndax xotu soble bi ba ñu gisee ne day lor doomu yonent ma la saa nee na ndax malaaka yi dañuy loroo ci li doomu aadama yi loroo te bo doomu aadama yi xet yooyu da leen di lor loolu nag waxuñu la tuxkat moom de façon lool moom da koy lor mais moom dafa foog ne garaawul ak ci commune mooy di enfumer nit ñi nga xam ne ñooñ sax ñoo gën a garaaw la mais nit ñi di la enfumer di la xëpp saxaar gi feebar yi ñu ciy am daanaka médecin dañ naan yow yow bokk na sax ñi gën a garaaw le te pourtant ñoo ay fumeur passif lañ defuñ ci dara mais di nekk ak ay tuxkat wala foo xam ne dañuy tux ñu lay xër saxaar si ñu lay lor am na ñoo xam ne mooy dangay mais man moom man waa supporter si si li nga xam ne mooy saxaaru cigarette manuma woo supporter parce que man day ub sama poumon yi ak tamit xet gi ñu ne loolu kon ñoom ñoo yem képp dañ ko ciy mën a xiyaas kon képp koo xam ne dafa tux yooyu mooy kooku it loolu lañ koy wax léegi ni ñuy def moom dañ naan ko ngir mu dem na def nële comme na jël ay pâte dentifrice ak yooyu borosu daal di dem mais pas mu ñëw póon mi di daal di lor nit ñi ki nekk ci wetam ñi nekk ci wetam mu leen di lor te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon la darara wala dirar nit bul tooñ bul gaañe te bul gaañ sa bopp la darara bul gaañ sa bopp bul lor sa bopp waaye wala dirar bul lore tamit léegi yow yaa ngi lore ñu ne kon loolu da ciy bokk yi nga xam ne daal day day lor ñeneen ñi dañ lay wax ne lay yawit dañ ko ci dañ ko ci tere waaye par exemple am na ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi dañ ne non non non ñun loolu d'accorduñ ci parce que yi nga xam ne moom daal la yonent ma sar sam wax loolu daal lañ mën a nangu waaye jël yeneen di ko ci boole ñun duñu du d'accord loolu moom ñunu ñun mënuñu ci d'accord voilà loolu daal ñun nous ne sommes pas kii quoi loolu moom d'accord uñ ci parce que yonent ma ne almansuusu alayhi daal yi nga xam ne daal moom la tilim ne yii yooyu daal ñun lañ mën a yem yooyu lañu mën a yem te ci lañuy yem mais duñu ko yaatal nag ci ba ci boole ci def ko xiyaas ci lu lu luy lore rek ñu ne lii waaye incha allah da ngay gis ne li gën a dëgg mooy xiyaas bi day jàll xiyaas bi day jàll mooy façon yooyu tamit dañuy tere koo xam ne dafa tux bool ñëw taxaw di julli ci côté mu gaa yi voilà ndax loolu yaa ngi lor nit ñee ngi loru ni ngay lore nit ñi noonu noonu ngay lore malaaka yi mais c'est pareil ak ki nga xam ne dafa ñëw ay kawasam kamaam ngeen jéggal ma loolu la mooy yow sa kawas yi kamaam en général sax jàkka yi dañuy def ne euh, dañ ñu leen di ñaan ngeen summi naz'ul jawarib ku dugg enlevez vos chaussettes s'il vous plaît mais gars yi dara mais li ci yéeme mooy ñi nga xam ne ñooy toppatoo jàkka ji ñi nga xam ne ah ñoom lañ yaakaar ne kon bind bi ñoom ñoo ko fi taf ñoom ci seen biir ngay gis ñoo xam ne dañuy sol seeni kawas te dañ naan summi summi dañ neen ñu ngi leen di ñaan ngeen summi kawas yi mais boo gisee ñooñu di sol kay mais nan nga mën a teree ñeneen ñi naan leen s'il vous plaît summi leen seeni jàpp ndax li ngay tere da koy njëkkee mais nu ci man di demee tere nañ comme terewuñ ko bu dee kawas yu kanaan mbeer la kooku dañuy tere tamit mu sol ko ndax lan fa ida non seulement da ngay boo ñëwee summi ko ci ci sa dàll yi ndax fa innal malaa'ika ta'adha mimma yata'adha minhum na adam minhu bani adam ndax al euh, malaaka yi dañuy loru ci li nga xam ne doomu aadama yi dañ ciy loru léegi bokk na ci beneen affaire boo xamante ne nii euh, euh, mooy la imaam al-Qurtubi def benn ki comme ça ñu daal di koy tëje bi muy shara hadith bi moo imaam ban al-Qurtubi boroom al-Mufhim muy sëriñu boroom tafsir bi pas boroom tafsir bi de mais sëriñam moom dafa ne dafa indi lu am solo moom imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne lamma sami'a as-sahabatu hadha adh dhannu annaha qad hurrimat fa sarrahu bihi wa ka'annahum fahimu hadha min itlaqi al-khabithati 'alayha min annahum qad sami'u min qawli llahi ta'ala wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ila axiri ma qaal imaam al-Qurtubi rahmat al-Maliki rahmatullah alayhi mu ne mu ne bi saxaaba yi radiyallahu anhu daal di déggee yonent mi sallallahu alayhi wasallam di ŋàññ li nga xamante ne mooy euh, euh, lekk mooy soble laaj ñoom dañ cee comprendre que le fait que mu ne xa hadi shajaratul xabiisa ku lekkati min hadayni al shajaratayni tey xabiisatayni ku fi lekkati benn ci ñaari garab yu bon yii moo taxoon sax man la jàppal loolu mu ne ñoom xabiisa goog bañ ko kii ci la ñu jàpp ne kon dañ koo xaraamal moo taxoon ñu génn naan xurrimat mat dañ koo xaraamal ndax lan ndax aaya biñ dégg yonent suñu borom ne wayu yonent bi alayhi salaam da koo yónni wayu xillu di daganal at tayyibaat yu teey yi wayu xar mu leen di xaraamal alayhim ci ñoom alxabaa'isa yi nga xam ne nag ay yu bon lañu kon muy aayatul aaraaf boobu mu ne fa bayyana lahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna itlaaq al-xabiis laa mu ne yonent bi alayhi salaam daal di leen ci jàngal xamal leen këne joyal turu xabiis loolu tekkiwul ne li muy tekki mooy mbir mi dafa xaram de waaw akbar iz ndax qad yuraadu bihi ma la yuwaafaqu aadatan wa isti'maalan mu ne ndax léeg-léeg dañ koy dañ ciy jublu dañ ciy jublu moom loo xamante ne ni mooy xabis moo xabis lu bon dañ ciy jublu loo xamante euh, moom laa yuwaafaqu aadatan wa istimaalan du ak li nga xam ne ci aada buñ nee xabiis lool la ak tamit bu nga xam ne moom la ñuy jëfe léegi mooy mu ne wa inda hada laa yasixu lishaafi'i al-ihtijaaj bi qawlihi ta'aala wa yuharrimu alayhim al-xabaa'is ala tahriimi maa yustaxbasu aadatan kal xasharaati wa gayra mu ne nag boo xamee lii kene du lépp mooy règle kullu xabiisin xaram loolu kon doxul loolu la bëgg a wax que ne lépp loo xam ne xabiis la lu bon la dafa xaram mu ne loolu noonu moo nekkul ndax bu doon loolu la yonent bi saa sam kon gis nañ ne soble ak kii pourtant ak laaj nee fii dañoo so yu salte lañu yu yu yu bon lañu xabiisa tey di te pourtant nee na xaraamul kon règle boobu dox mu ne kon ci kaw loolu kon imaam Ash-Shafi'i wax ji nga xam ne fi muy li muy tegtaloo wa yuharrimu alayhimul xabaa'is yonent mi alayhi salaam day ñëw di xaraamal jaam yi li nga xam ne ñooy yu salte yi mu ne loolu manu cee tegtaloo lan ci kaw ne kon daal di euh, lépp loo xam ne ci aada dañ koo mooy surtout arab tax ñuy wax dafa salte ci ñoom dañoo jàpp ne lu salte la lu bon la que loolu bu ci teg si ñëwul mooy dañuy jàpp ne kon lii nii bon ci xabaa'is yi la bokk kon day nekk lu xaraam mu ne loolu kon du yàlla. mu ne loolu du jàll ndax mu ne idil xabaa'is munqasima ila mustaxbasin aada wa ila mustaxbasin shar'an moom imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne ndax xabaa'is yi ñuy wax noonu yu salte yu bon yooyu noonu munqasima dañoo takk dañoo dañ leen a diviser ila mustaxbasin ci yoo xam dañu salte aadatan ci aada la ñu jàpp ni lii dafa salte ak yoo xamante ni wa ila mustahbisin shar'an ak yoo xam ne ci sharia nag la sharia ci boppam moo jàpp ne lii dañoo salte mu ne nag wa muraaduhu ta'ala fil aaya al mustahbathaati shar'iyya mu ne borom bi nag bu ne wa yuharrimu alayhim al khaba'ith yonent mi alayhi salaatu wa salaam dafa ñëw ngir xaraamal leen yu salte yi yooyu mooy yi nga xam ne ci sharia la la ñu nekkee lu salte id qad abaaha al basal wa thuumu ma annaha mustahbatha ndax ci la ñu gisee sharia ci kaw loolu ci la mën a daal di daganal li nga xam ne mooy soble ak laaj ànd ak këne ñoom ci mustaxbas yi ci yu salte yi nga xam ne ci côté aada moom lañ jàpp wa xaramal xamu sharia bi yeneen wala saa saam sàngara wal xinziira ak mbaam xuux wa iz kaana qad yustataabu te am na ñoo xamante ne ni ñoom loolu saltewul ci ñoom xoola tubaab yi mooy xam nga bu dee côté sobe aada kese arab yi ci seen bopp ñoom dañu jàppul woon ne sobe la ndax dañ ko doon naan seet fan lañ ci doon dem ñoom abu jëlin dañ doon naan ba seen gël yi yàqu loolu lañ doon def noonu dañ doon naana naan sharia dafa mujj ñëw même ci biir lislaam dañ ko doon naan ñu terew léegi ñu nekk ndax loolu mooy da gis ñoo xam ne pour ñoom mbaam xuux ak yooyu mais tubaab yi dañ naan pat de mbaam xuux dara ginu koo neex ak yu mel na ak pooj beeg yooyu mais loolu des ce que tax na mu baax noo ndax loolu ci seen aada la loolu ñun li ñuy wax fii mooy yi nga xam ne shar'an lañ ko xaraam lañ la salde te loolu nag mooy dangay gis ne mbir mi kon li wax nii lu jara bàyyi xel la moom imaam al bi voilà euh, kon kullu xaraamin lenn moom mën nga ko wax mooy kullu xaraamin xabiis mooy règle boobu lu dëgg la kullu xaraamin xabiis waaye walaysa kullu xabiisin xaraam mooy lépp loo xam ne lu xaraam la mooy lu salte la loolu danga koy xam moo tax mbaam ba yonent ma saaf saaf nee ne nañu nañu ko tuur nañu ko sot lañ xam ne kon ah kon mbaam kat dafa nekk loo xam ne xabiis la waaye du ne nag lépp loo nekk xabiis lu ne rek dafa xaraam te lool li koy wari mooy soble bi yonent ma saaf saaf nee na moom ak laaj de ci xabiisa tey ni lañ bokk mais pourtant nekkuñ loo xam ne lu xaraam la. loolu am solo la te ki mel ni imaam euh, al Ithiopi ci al bahrul muhitu sajjaaj daal na fay leeral masala bi indi affaire bi nag mu ne fatanabba mu ne bi mu indee wax yi nii mu ne fatanabba li hada daqa li hadhihi daqa'iq fa innaha muzillata aqdam mu ne bàyyil attention ci wax ji mooy anna kulla xaraamin xabiis wa laysa kullu xabiisin xaraama jàppal keneen lépp loo xam ne lu xaram la loolu règle la tamit lépp loo xam ne lu xaram la dafa salte waaye lépp lu salte lu ne nekkul na dafa xaram mu ne bàyyil xel ci lii li hadhihi daqa'iq ndax lii ay sew-sew la fa innaha muzillata qadam ndax dafa nekk loo xam ne luy tarxiis loo ak ndëgg tànk la tànk la boo ci deful attention rek danga naan kon xabis yépp dafa nekk lu xaram ndax wa yuharrimu alayhimul xabaa'is alors que xabiis bii di wax ci wàllu soble ak laajte ne xabisa tey ni la malgré tout ça mu ne moom alayhi salaatu wassalaam que ne loolu lu dagan la loolu day wane ne kon règle bële day nekk loo xam ne lu jafee doxal la. kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër incha allahu taala.